ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñu jële ci ghazwatu Uhudin tey di suñu ñeenteelu jataay bu ma juumul ñu waroon a gis comme ni ñu ko waxe woon ci jataay bii ñu génn yeneen façon yi nga xamante ne moom la nit di nekk martyr waxoon nañ la que ku mel ni imaam alxaafid ibn xajar raxmatullah aley waxoon na lim ci dajale ci turuqun jayyida yoo xam ne yoon yu baax la yi mu tudd bi muy sharaa xadiis biñ la waxoon doon bu seyna abu hurayra radiyallahu anhu wa arda te imaamul buxaari muslim ibnul xajjaaj alqushayri naysaabuuri bi muy sharaa nag li fi ko imaam al baabu alshahaadatu sab'un siwal qatli mu ne moom imaam al buxaari bunt bi mu set lañ siwal qatli ba mu des mooy boo ci génnee ku ñu rey ci toolu xare waxoon nañ la chiffre boobu amul mafhum mooy du loolu la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam jublu ko ne fii la yem ci set yi ndax même imaam al Buxaari rahmatullah alayhi même bunt bi noonu la ko tudde waaye moom xadiis bi mu indi xadiis bi mu indi moom cinq la wax ashuhadaau xamsa muy xadiis seydna abu hurayra bi ñu waxoon ndax amul benn ci xadiis yu wax ne set la wala lu ëpp loolu comme li yenn shuraaxul saxiixul buxaari yi wax raxmatullah alayhi que ne dafa remplirul condition mooy chartam yim moom ay chartam moo gën a diis moo tax sax moo nekk mooy téere bi gën a wér buy ginnaaw alquran di saxiixu imaamul buxaari raxmatullah aley walaysa fi imaam al raxmatullah aley loolu la bi mu ne walaysa fi lkutubi amul ci yi asaxu minhuma téere yi ñu taalif bind leen ci lislaam amul téere bu gën a wér ñaari téere yooyu lim ci jublu mooy saxiixu imaamul buxaari ak saxiix imaam muslim boo tegee alxuraan fee ci lislaam bi ba àddinay tukki amul kenn koo xam ne bind nga dara ci lislaam lu gën wér lu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wa li nekk ci ñaari téere yooyu imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi mu ne walida looloo tax xuddima ñu daldi leen jiital ci yeneen téere yëpp muy saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim moom nag imaamal Buxaari rahmatullah alayhi ay chartam moo gën moo gën a dur euh, ndax bon yoo xam ne bon loolu fii du du du place bi quoi léegi en tout cas moom li shurahul ahadith yooyu wax rahmatullah alayhi ñu ne li tax mu tudde bunt bi këne bunt buy wax ci shahaada këne martyrs yi façon martyrs yi sept lañ ba pare moom xadiis bi mu indi nombre bi gën bari bu mu wax mooy cinq mooy ne dafa remplirul moom imaam al Buxaari rahmatullah xam na ne mbir mi que ne euh, lim bi lim bi du lool moo ci am solo te tamit du ne fii la tënk du xasr loo xam ne dañ naan fii la lii la yem ndax bu doon loolu kon dina indi bu wax lool wala kon du indi xadis buy wax cinq te nee cinq la tudde buntu bi sept la tudd ci bunt bi kon waxoon nañ la que ne du ku ñu rey ci toolu xare ak yéefar yi rekk la ñuy tudde martyr léegi ñaata lañu imaam al Buxaari imaam alxaafis ibn bi muy shara xadiis boobu noonu ci bunt boobu moom mu ne moom li ko li mu ci tudd ci bi muy shara parti boobu quatorze yoo xam ne ñëw na ci yoon yoo xam ne yu wér la waqad ijtama'a lana min at-turuq al-jayyid aktharu min ishrina xasla wala xisla mu ne dajaloo na ci ñun ci ay yoon yoo xam ne yu baax lañu à peu loo xam ne mat na quinze quatorze ci yoo xam ne ay shahaada martyr yoo xam ne boo ci génnee wala nga boole ci ki nga xam ne mooy martyr ki faatu ci toolu xare loolu waxoon nañ moom lañu war a gis tey incha allah waaye même moom loolu mu tudd xam nga waxu la ni dama dama matal lépp déedéet dane la dajaloo na ci loo xam ne am nañ ko ci yoon yu baax lu ëpp ishrina kantaa mu ne yi ma xam ne fa inna majmu'a ma qaddamtuhu mimma ishtamalat alayhi al ahadith allati dhakartuha arba'a ashara xisla mu ne kantaa yi ma tudd bi muy shara bi muy shara saxiix imaam Buxaari bunt bi ñu la wax mu ne boobu tudd naa ci loo xam ne quatorze ci yoon yu wér am na nag yeneen yoo xam ne wér nañu yu ëpp loolu sax ëpp na loolu kon ni nga xam ne noonu la ko imaam Suyuuti mi mu tudd léegi rahmatullah yi moom mën nañ ko boole ci taalibe imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ndax bi mu newee tout tànk baayam da ko doon yóbbu ci jataayu imaam alxaafiz ibn xajar waaye rahmatullah laata bi mu nee tout tànk la imaam alxaafiz génn àddina moom imaam as-suyuti rahmatullahi alayhi jalaaluddin moom bind na ci benn brochure lu ñu naan brochure kurraasa kurraasa benn brochure lañ brochure lañ koy tuddee Euh, dañ koy tudde brochure walla euh, benn euh, lañ naan ab ab genre moom lañ naan xam nga xuraasa moom lañ naan kaye mais mooy brochure benn mën nañ ne fasicule tamit dañ koy woowee fascicule boo xam ne pour wan la ne yemul ci liñ naan téere voilà moom imaam al al al suyuti rahmatullah alayhi bind na ci loo xamante ne ni dajale na ci dajale na ci façon martyr yi nga xam ne ñooy waral nit ki nekk martyr yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne kooku noonu shahid la comme niñ la ko waxe woon wala am na payuk nekk martyr mu ne bi ma ko dajalee man imaam as-Suyuti maa ngi ko dajale ci benn kuraasa ala wajhil istiab dans le but de peek mooy yi peek yi nga xam ni lépp loo xamante ne ni dafa tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wa te muy wax ne mooy bien sûr loo xam ne wér na wala mu yar darajatul xasan looloo tax muy wax euh, man ci biiru peek yooyu noonu yépp nga xam ne dañuy ñëw ci téeray xadiis yi roote ci yonent bi alayhi salaatu salaam muy wax martyr yi lii waral martyr lii la wala kii martyr walla diw ku de ku ku mel nii walla ku faatoo nii kooku am nga payuk martyr mu ne man dajale naa ko dans le but de ëmb lépp wa sammaytuhaa ma tuddee ko abwaabu saada fi asbaabi shahaada noonu la téere boobu tudd kuraasa boobu mu ne abwaabu saada la tudd abwaabu saada mooy les portes de la félicité les portes bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy bunti texe buntu texe fii asbaabi shahaada ci yi nga xamante ne ni yi buntu texe la goo xam ne moo lay ubbee ci nga xam sabab yi waral nit nekk martyr ci am darajaay shahid même bu dee moo xam dafa dee ci toolu xare moo xam neneen num dee eh, te imaam al al al as-Suyuti rahmatullah loolu noonu mooy lim ne dama koo def daal bii but ëmb lépp mooy am na yoo xamante ne rëcc ko ah am na yoo xam ne rëcc na ko eh, ñi def taxqiq bi ci abwaabu saada bu téere bi indi nañ li tax yenn xadiis yoo xamante ne ni moom indiwu ko malgré dane da koo def ngir peeg lépp pour wan la ne tamit mooy xam-xam noonu la li nga gis ak li nga teewlu moom ngay mën a peeg moom nga mën a bind bu dee même bu dee nag dama ngi peeg mais loo kii kii dina am yoo xam ne day des man na la rëcc te loolu euh, loolu mooy wane ne kooku imaam dëgg la di imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi moom nag mu ngi ci cité cinquante cinquante sept ñoo xamante ne nii ñoom ci seen bopp martyr lañu wala yonent bi alayhi salaam ne martyr lañu waa am nañu darajaay martyr bon xam nga imagino imagino comme que loolu am na imagino ñu naroon doxale woon nii mooy nekkoon kon jël téere brochure boobu fascicule bu ndaw boobu bu imaam as-Suyuti bi rahmatullah alayhi di saada fi asbaab ash-shahaada jël ko pour lim ñépp mooy ne dina bari de ndax manoon nañu def lenn téye di lim par benn ne diw ku mel ni kii shahid la yenent ma sa kii wala jëli nañ ci saxaaba di ni ko def ni shahid la ainsi de suite di def noonu di def noonu ba cinquante-sept yi mag euh, mais bu boobaa mooy ne ñu mën a am àttey xadiis yooyu noonu ndax du yépp tamit ñoo ci wér xam naa looloo tax ñuy wax mooy yu wér yoo xam ne am dara yee xasan mais am na yoo xam ne malgré ça am na yoo xam dafa daif Euh, ci yim dajale bon moo tax bon dañuy préférer jël li imaam al-Hafiz ibn wax rahmatullah alayhi moom lim la wax quatorze le cité la indi mais nee na dajale naa ci yoo xam ne yoon yoo xam ne moom yu baax la chaîne yu baax yoo xam ne vingt yu man vingt wax naa la nag même yooyu am na yu yu wér yoo xam ne ëpp na loolu te boo demee ci abwaabu saada xam naa ku bëgg gine yaatal nag ci loolu kon dangay dem nga gis téere boobu brochure boobu lu ndaw la lu ndaw la man nga ko lire même pas bon trente minutes même pas après nga jeexal ko après nga jàll ci leneen kon incha allah kon loolu pour wane ne ku bëgg vraiment bëgg gine yaatal na dem ci abwaabu saada fi asbaabi shahaada lil jalaaluddiin as-suyuuti raxmatullaahi léegi kon bu ñëwee kon ñu jël li imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi wax imaam alxaafiz raxmatullaahi aleyhi kon xadiis bi mu doon sharaa muy xadiisu imaam al abu hurayra radiyallaahu anhu boobu wax naa la ne imaam léegi dañ jël xadiis boobu d'abord imaam muslim imaam al buxaari moo ko solo ak imaam muslim imaam muslim rahmatullah alayhi moom mu ngi ko soloo ci kitaabul imaara baabu bayaani shuhada wax naa nag bunt yi ci saxi imaamu muslim du moom moo bind bunt yooyu waaye kitaabu loolu moo ko def kitaabul imaara euh, kon xadis bu njëkk boobu nu muttafaqun alayhi kon ñu léegi on commence ñu ngi tudd ñi nga xam ne ñooy ay ñoo am ñoo nekk shahid wala ñoo am darajaay martyr kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xadis boo xam ne kon muttafaqun alayhi la imaam abu hurayra radiyallahu anhu mu ne mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal mu ne yonent bi aleyhi wassalaam dane martiir yi de martiir yi xamsa mooy cinq lañ mu ne almabtuunu almabtuunu mooy ki nga xamante ne nii dafa am feebaru moom feebaru biir ci la génne àddina Euh, nga xam ne feebar façon feebar la boo xam ne euh, nit ki ci biir bi lay dal mu mujj biir bi di di funki comme l'imam al-Qadi Iyad wax rahmatullah mooy biir bi day funki ba noonu lay génne àddina yonent bi alayhi salaatu wa ne al ashuhadaa u martyrs yi xamsa cinq lañu al mabtuunu kenn ngo mooy ki am feebar boobu feebaru biir la boo xamante ne biir bi day funki di funki di funki ba mu génn àddina mu ne wal mat'uunu deuxième mooy ki nga xamante ne nii dafa am peste moo ko dal peste mooy taa'un taa'un mooy mooy mooy feebar bu siiw boobu rek la peste naan la waa ji dañoo bëgg a tànnaloo entre peste ak choléra expression boobu peste mooy feebar boobu nga xam ne en général ci kaña yi lay jógee suuri yéeg yooyu ñoo koy wàllaati gisoon nañu taa'unu Amwaas ba nga xam ne ci la ñoom ku mel ni ñoom sëy Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu daal di woon génne woon àddina qissa Seydina Omar boobale ak Seydina uh, Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah anhuma kon mu ne wal mat'uunu ak ki nga xam ne dafa faatu ci pest kooku tamit shahiid la wal ghariiqu ñetteel bi koo xam ne dafa lab dafa lab ku ci teen koo xam ne dafa lab ci ci ci ci dex wal gariqu koo xam ne dafa dafa lab wa saaxibul hadni saaxibul hadni mooy koo xamante ne nii comme ku nekk ci ci kër kër ga màbb ci kawam mu faatu kooku mooy saaxibul hadmi ah loolu nag suñu jamono yii nii suñu jamono yii mooy loo xam ne euh, euh, euh, plafond comme plafond bu wadd ci kaw nit waa ji génn àddina am na nag suñu jamono yi dégg naa ci yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ naan ku nekk néegam tamit gaa yi bombardé ko kër ga wadd walla ab ab ab ab voiture bu ñu explosé ci wet gi màbbal kër gi waa ji faatu ci màbb googu yépp ci la muy saaxibul hadimi mu ne wa shahiidu fi sabilillah ak ki nga xamante ni dafa faatu ci yoonu yàlla kon cinq yaa kii mu cité ci xadiis boobu nga xam ne muttafaqun alayhi léegi mooy nag yeneen yi dina xaw a répété wu ndax xadiis yi ñuy tudd a tax dina am yoo xam ne yi gis nañ ko dinañ gis nag yoo xam ne yeneen da ciy yokk kon ni nga xamante ne ba léegi boo jàppee cinq yooyu diñ ci yokk yeneen yoo xam ne imaam Malik ibn Anas di boroom ngir bi moo soloo ci Muwatta naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal ak imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasaa'i naka noonu imaam al-Haakim soloo na ko ci al-Mustadrak Ibn Hibbaan indi na ko ci Saxiixam ak imaam al-Bayhaqi indi na ko ci ash-Shu'ab di Shu'abul Iimaan imaam Maalik mu ngoon li ci kitaabul janaa'iz baabu nahyi anil bukaa'i alal mayit baabu te kitaabul janaa'iz mooy téere bi wax ci wàllu néew yi niñ leen di toppatoowee ba denc leen ak yooyu baabu bunt an nahyu tere anil bukaa'i alal mayit tere ci jooy ñi nga xam ne ñoo génn àddina kon ñooñu kon wax nañ la loolu ah ñu jële ko bu xadiis bi jaar ci seydina jaabir ibn atiik jaabir ibn atiik moom mii moom gisaguñu ko jaabir ibn atiik boo seetloo ah, gisaguñu ko ndax moom mu ngi tuddoon kii Jaabir ibn Atiik ibn Qays ibn al-Haaris al fekkoon na fekke na Badar nag fekke na Badar fekke na xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp kon Jaabir ibn Atiik radiyallahu anhu ci moom la ko ci yoonam la jaar mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa ta'udduna shahaada yonent bi alayhi salaatu salaam da leen a laaj ne leen yéen lan ngeen jàppee shahaada dale ko da koo laaj saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen lan ngeen jàppee lan ana ngeen jàppee yéen euh, ak martyr xaalu ñu ne ko al qatlu fi sabilillah mooy ah koo xam ne dañ koo rey ci yoonu yàlla koo xam ne dañ koo rey ci yoonu yàlla daal ñun kooku lañu jàppe ne kooku moom martyr la moom gannaaw dang ñoo laaj ñun daal kooku lañ foog ne kooku mooy martyr léegi bi waxee loolu ah yonent bi alayhi salaatu ne leen ah, loolu nag xadiis bi nag ci riwaay imaam Maalik ah, mooy am na qissa dafa am lu tax dafa am lu tax damay doon hésiter naan naa koo xam déet mooy dafa am lu waral yonent bi aleyhi salaatu salaam wax lii euh, euh, ndax euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam pour riwaay imaam Maalik bi dane Jaabir ibn Atiik da dafa nettali radiyallahu anhu que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ñëw seen dafa ñëw seen kër seen quartier yaudu abdallah ibn thabit di fekk abdallah ibn thabit dafa feebar benn saxaaba la radiyallahu anhu bu feebar yonent mi alei satu salaam seet si ko mu ñëw nag fekk que ne qad ghuliba alayhi fekk daal mooy euh, feebar bi dominé na ko ba daanaka ci àppam léegi mu jot fa saaxa bihi yonent ma ne saa saam woo ko mooy mu ngi ci feebar bu foo xam ne daanaka liñ naan porte sans retour lay ñëw ah, mu ne yonent ma ne saa saam ci kaw wax ko woo ci kaw ndax dafa mel ni dafa mel ndax feebar bu metti mu ne yonent ma ne saa saam ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne ko gulibna alayka ya aba rabia ne ko yow de mooy noot ëpp nañ ñu mooy jiit nañ la ci yow ji eh, yow abar rabia mooy ne lii la dal ni mooy ne mbir la moo xam ne bu yàlla sopp la yàlla moo def loolu gulibna alayka ya abar rabia mooy ne mu ngi woon ci derniers instants léegi kii ne euh, mu ne léegi nag ay ay jigéen ñi newoon foofu commencé nag di yuux di jooy Seydina Jaabir ibn Atik radiyallahu di leen noppiloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen da'hunna fa ida wajaba fala tabkiyanna baakiya ne Seydina Jaabir ibn Atik radiyallahu anhu bàyyi leen ñu jooy waaye nag comme que faatoogul bàyyi leen ñu jooy waaye bu bu xasee bu bu bu ruux mooy bu faatoo nag bu leen ko jooyati bu kenn jooyati ah, léegi fekk bi mu ne euh, ida wajaba ñu ne ko après ñu ne ko mais yonente mi alei satu lan mooy lan mooy wujub wujub lan lay tekki fi <laughs> xam nga baatu wujub xam nga wajaba day tekki war na bu ma nee wajaba alay waaye wajaba day tekki saqata ida wajabat junubuha fa minha wa at'imu al-ba'isa li alquran di wax naan wa ida wajabat junubuha mooy bu ngeen di seen sacrifice ida wajabat junubuha mooy ida saqatat bu wàllu bàyyima bi ngeen ngeen di defal ngir seen boroom bu bu bu wet gi féetee suuf mooy bu daanoo fekk mooy ngeen lot ko bu dee gëléem la walla xar ngeen fekk euh, ngeen rendi ko ngir suñu boroom mu ne bu boobaa fa at'imul ba'isa na nangeen ci leel ba ni muy jeex li muy wax ci kiiw aj gi noonu léegi nag loolu mooy mu ngay gis wajaba kon daa bari lu muy tekki ñu ne ko waaye yonentu Yàlla saa saa lan mooy wajaba ndax nee nga bàyyi leen ñu jooy waaye way daa wajaba bu giiwee moom wajaba mooy lan waaye wujub bi mooy lan fii mu ne leen ida maata mooy bu génne àddina euh, léegi doom ju jigéen ji doomu jigéenu ki feebar di Abdallah ibn Saabit radiyallahu anhu ne ay way wallahi maa ngi waat ci yàlla ne man de nekkoon naa koo xam ne damay am njort damaa nekk di am njort yow sama baay bii di génn àddina de nga nekk shahid ndax kat yow de moom li la waroon def nga ko li la waroon ci ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci xareem yéeg def nga kook li waroon man de bëggoon naa nga nekk shahid euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne buur yàlla dal dinay waral ak payam payu sa baay ñi ngay wax keem keem yéenéem keem ni yéenéem toloon noonu noonu la bu dee ne yéenay shahaada la moom noonu noonu lay génne àddina mooy shahid la après nag ci loolu nag lay ñëw nag ca la leen ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen ci la laaj nag laaj bii pour nag nga xam kon affaire bi fan lu jóge mooy kon dafa seeti woon koo xam ne dafa ne woon doon waa ji génn àddina doom ji di wax lool ak jigéen ñay jooy ak mu wax lii léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen kon wa ma ta'udduna shahaada ana ngeen foog ne yéen mooy shahaada qaalu ñu ne ko al qatlu fi sabilillah ñu ne ko alqatlu fi sabilillah mooy koo xam ne dafa xare ci yoonu yàlla te yàlla tax ñu daal di koy rey kooku moom shahid la loolu lañ xam loolu lañ jàppe shahid te loolu lañ xam ci shahid yonent bi aleyhi salatu wassalaam nag ne leen nag mbir yi ginnaaw sab'a siwa fi sabilillah ne leen shahid yi ah, set lañu boo ci génnee ki nga xam ne yéen ki yéen tudd que moo ci génn ci ci toolu xare boo ci génnee kooku am na ñeneen ñoo xam ne set ñoo xamante ni nii ci yoonu yàlla ñooñu shahid lañu martyr lañu après nag ci la leen ne moom alayhi salaatu wassalaam almat'unu shahid mu ne leen ki nga xam ne dafa am ta'un mooy peste un pestiféré wala la pestiférée wala le pestiféré est une ou un shahid kooku martyr la mu ne wal gariqu shahid wala wal gharq wal gharq wal gariqu shahid gi nga xamante ne nii dafa lap dafa lap noyade moo ko dal dafa noyé mu ne kooku shahid la mu ne wa saahibu zaatil janbi shahid mu ne ki nga xam ne saaxibu za saaxibu zaatil janbi kooku noonu shahid la nga ne waa luy loolu lan mooy saaxibu zaatil janbi ñu ne non c'est que loolu saaxibu zaatil janbi benn façon feebar la boo xam ne poumon yi lay affecté poumon yi nit ki kii respiratoire yi moom lay Euh, euh, euh, appareil respiratoire bi lay affecté mel ni day lakk nit ki nag day dajiy sëqët gu metti la ciy jële amaale ci benn fièvre bu metti te fu muy noyyee buy noyyi buy noyyi affaire yi day gën a metti ba day jàppaale faar yi yooyu yëpp mooy yaram il suffit buy noyyi da dégg mel ni dënn bi lay tàkk mu jàpp poumon yi kooku noonu mooy saaxibu zaatil bi dañ koy woowee aljunaab aussi yonent bi alayhi salaatu salaam ne kooku tamit ki dal loo ki loo feebar bu mel noonu dal ba mu génn àddina kooku it shahid la martyr la ah, subhaanallah mu ne wal mabtuunu shahid ki nga xam ne dafa am feebaru biir mooy li la waxoon sànq te imaam al qaadi Iyaad ne mooy façon feebar la boo xam ne biiru nit ki day day funki day ko day commencer di funki di funki di funki ba nit ki génn ci àddina mooy di pompe wu di mel na ko am kii nu mu tudd façon quasi war corps yooyu xaw ma sax man naa lañ doon wax ci SVT ndeysaan ca jamono yu yàgg ya euh, mooy mooy ñooñu rek façon feebar yooyu ventre ballonné di kii di kii mais après yooyu mooy xale xam nga ay quassior koor xale yi la mais mag yii dalay dal dalay dal am na ñu muy dal ñoo xam ne feebar yi biir la ñuy am nga gis seen biir yi léeg-léeg nag ñiy liggéey ci yenn métiers yi mën na leen a dal comme peinture façon yu mel noonu nga xam da ngay inhaler di di di te doo protéger wu kii chimique yooyu ngay nooy yi di ko nooy yi yooyu mën na la causer tamit yu mel noonu en tout cas ci yenn médecins yi li ñuy wax kon moo kooku mooy almabtuunu mu ne wa saaxibul xariiqi shahid ki nga xam ne dafa dee ci lakk mooy lakk-lakk xoola bul après dinañ def leena mooy ne yii dañ lay wax riwaaya yi ak fan la jaar xadiis yi bu ñu paree bay jeexal dinañ citer ñoom ñépp kenn kenn ne la kii la kii kii kii kii kii kii kii kii ba quatorze yi mat euh, incha allah wax naa boo bëggee nag àgg ci cinquante sept yi imaam al-Hafiz Suyuti indi ak boo dem ak yi ci tegu yooyu nga dem ci moom ci téere boobu incha allah kon mu ne wa ki nga xamante ni tamit mooy saaxibu euh, euh, al alxariq mooy ki nga xam ne dafa dafa lakk mooy kooku dafa génn àddina ci fë mooy koo xam ne lakk-lakk moo ko moo ko moo ci la ji la génn àddina moo xam immeuble moo tàkk mu génn àddina ci biir walla gaz éclaté ci kawam mooy tàkk mu génn àddina wala dañ koo taal mu génn àddina ñooñ ñépp wa saaxibul xariiqi mooy ki nga xamante ne nii looloo ko dafa lakk ba génn àddina kooku it shahid la boo demee ci eh, ki bu imaam Maalik dane wal xarqu shahid mu ne walladi yamuutu taxta al hadmi shahid xam nga kii gisoon nañ ko ak al mabtuun gisoon nañ ko mooy ki nga xam ne dafa faatu taxtal hadmi shahid mooy ki nga xam ne dafa gaañu ci suufu mu loo xam ne plafond lu ci lu jóge ci kaw daalu ci kawam comme plafond yi comme liñ la waxoon sànq kooku euh, mu ne kooku yet shahid la mu ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahid mu ne ndaw si nga xam ne tamit mooy dafa génn àddina bi jum'in mooy koo xam ne dafa génn bi muy génn àddina dafa dafa amoon doom ju ci biiram ah loolu benn wax la am nañu ne mooy koo xam ne dafa génn bi muy génn dafa génn àddina ndax doom fitis doom ju nekk ci biiram moo tax mu génn àddina te jigéen a tax ñuy wax am ñu ne mooy ki nga xam ne day dafa génn àddina fekk mu doon jur doom comme jigéen goo xam ne day wasin jaari ci génn àddina moo xam après doom ji dund na wala doom ji dundul kooku noonu yonent bi aleyhi salatu salaam nee na mina shuhada allahu akbar allah Hmm? kon loolu mooy yi nga xam ne moo ñëw ci riwaay riwaaye na Maalik bu Seydina Jaabir ibn Atiik ah am na ci beneen riwaaya ah, am na ci beneen riwaaya boo xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam imaam kii moo ko solo imaam at-Tabaraani ci al-Kabir moom moo ko solo ci Mu'jamul Kabir ah, boo demee bo boroom Majma eh, di imaam al-Haythami rahmatullah mu ne axrajahu at-Tabaraani fi al-Awsat mu ne imaam at-Tabaraani moo ko solo ci al-Awsat wa fiihi mu ne am na ci nag koo xamante ni nii ci càllale gi boo xam ne moom da'if la ah mu ne nag am na nag moom wéru ko da'if la waaye am na nag ñu ko wéral ku wéral waa jooju ne moom wér la mu ne na ko noonu imaam al-Bazzar daal dina koy solo ah waaye xadis bi à vrai dire mooy xadis la boo xamante ne nii ñi ko soloo dafa ñëw ci yoon yu bari yenn yu wér la yeneen yoo xam ne yu jaar ci comme xadiis Seydina Ubaadatu ibn Saamit imaam at-Tabaraani soloo na ko imaam Ahmad te seen góor ñu nekk ci càllale yooyu euh, ñu dëgër lañu kon loolu mu muy beneen riwaay boo xam ne bu imaam at-Tabaraani boobu yeneen ci ma lay saar saam kon dane maa ta'udduna shahiida fiikum dane saxaaba yi mais lan ngeen jàppe yéen kan martyr ci seen biir kan mooy martyr xaalu ñu ne ko alladhi yuqtalu fi sabilillah mooy ki nga xamante ni dañ koo ci yoonu yàlla xaala yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne leen kon de bu dee lool la inna shuhada'i ummati idan la qalil la ne leen yéen lii rek ngeen jàpp ne mooy martyr lii rek ngeen xam ne mooy martyr <laughs> mooy tamit dina saxaaba yi Euh, man afta wala man man qaala bima alim kooku la yu'ab wala aara alay képp koo xam ne dangaa wax li nga xam yem ci kooku kenn du ko ŋàññi kenn du ko wax dara gis nga nekkuñ fi doon jaay xel mu rëy ñun bu doon ñun wóor na yàlla am na ci ñoo xam ne ci ñun <laughs> subhaanallah leer na ma ne yu mel nii man sama classe bi boo leen ko posé woon tam ñu ne fi di jéem a jaay xel mu rëy di xalaat di imaginer bon peut-être war naa nekk shahid waaye ñoom li ñu jàng xam ko ci alquran xam ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñun daal loolu lañ xam ne ñuy shahid lañu mooy ñi faatu ci yoonu yàlla di xare faatu te yàlla tax man daal ñooñu ñun xam nañ ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne de kon de mooy lii la nit dangay la day waxal li nga xam mu jeex léegi rek après ki la laaj bu dee xam na lu ëpp ci lim lay laaj loolu dina la leeral ne la am na leneen tamit lu ci yokk waaye di gaay xel mu rëy loolu du sunnaay saxaaba yi du sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen maa ta'udduuna shahaad ash-shahiidu fiikum yéen lan ngeen jàppe ko shahiid ci seen biir ñu ne ko euh, alhamdulillah mooy ki nga xam dafa faatu ci tooru yàlla ci toolu xare mu ne kon inna shu inna shuhadaa ummati idan la qalil yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen lii rek la waaye waaye kon kon martiru sama xeet man alayhi salaatu wasalaam ay waay kon de tuuti nañ kon de martiru samay xeet tuuti nañ ndax ay li ëpp fuuf ci xeet yonent mi alayhi salaatu wasalaam du seenu génn àddina ci toolu xare la Uhud gi ñu génn rek ñaata la ñoon sept ñaataa faatu soixante-dix wala lu ko jege lu ko ëpp tuuti wala soixante-dix loolu mooy ne boo boo boo boo lu bu doon ne lool kese la mooy ne nit ñi duñ bari moo tax mu ne kon rawatina léegi nag boole ñeneen ñi nga xam ne ñépp ci xeet yi moo tax mu ne ne bu dee di loolu rek la waay waay kon inna shuhada ummati de sama martiru sama xeet kon tuuti nañu man alayhi salaatu wassalaam après nag mu ne leen al qatlu fi sabilillahi shahaada dëgg la li ngeen wax ku faatu ci yoonu yàlla shahid la waaye teg leen ci yeneen ma xamal leen yeneen wa ta'unu ki pestiféré le pestiféré ki nga xam ne dafa génn àdduna ci pest hein kooku noonu shahada la <laughs> damay fàttali kii li Cheikh Moussa Ka doon wax euh, rahmatullah alay bi muy wax ci xarnu bi foog naa la euh, mu naan euh, mooy tukkulo mu fekk fa ki Sidi Maawo fekk mu wax <laughs> ci yoonu géej gi bu sëñ bi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ni mu yoon bi ak lam fa kii ay maa yomba ak ñooyu mu naan kii na mu tudd euh, tukulóor ba mooy Sidi Maabo la la tuddoon ku mu fa fekkoon koo xam ne ak tukulóor mu ne mooy tukulóor mooy ba daa commandé poste ba Bamba ba faatuwul ca peste ba <laughs> mooy tukulóor ba daa commandé peste ba ab ab kii la de poème la de du du du du wax yu ñu créé noonu rek yoo xam ne boog mooy waxu du prose du mooy poème la xarnu bi xasidatu xarnu bi wolofal la mu ne mooy tukkulóor ba daa commandé poste ba bàmbaa taxoon ba faatuwul ca peste ba mooy peste ak taawunu mu ne wa taawunu shahaada mu ne ak taawunu mooy euh, kii peste kon shahaada ku faatu ci peste kooku noonu mooy shahid la fa saa ush shahaada moo jigéen ji nga xam ne day joxe xam nga ki yokkal na la keneen xam nga bële mooy biñ la waxoon boobu noonu euh, euh, euh, manoon na mooy al al mar'atu tamutu bi jumu'in xam nga wax nañ dafa am ñaari tekki waaye nu fasaa mooy ki nga xam ne day joxe day day wasin mu ne ku joxe kuy jigéen guy wasin tamit daldi di faatu loolu shahaada la mu ne wal xarqu shahaada faatu ci lakk tamit shahaada la wal xarqu shahaada lab shahaada la mu ne bokk na ci mu ne as mu ne as-sillu shahaada mu ne as tamit loolu tamit bokk na ci yi nga xamante ne nii day e, ci yi yi ndax nit ki am shahaada la bokk léegi bon lan mooy as moom la imaam al naan loolu mu ne as-sillu wa huwa bi kasril muhmala wa tashdidil lam mu ne dangay noonu lañ koy liire mooy ne dangay kasra dangay kasra mooy dangay maas ci suuf siin bi bal muhmala mooy bi nga xam ne dañu ko dañu mooy amul tomb ndax bu amee ay tomb lañ naan mu'jama léegi laam bi nga def ci shadda léegi mu ne kooku noonu yonent bi alayhi salaatu salaam ne kooku it shahid la mu ne wal batnu shahaada mooy ki nga xam ne dafa am feebaru biir comme biñ la waxoon sànk mu ne kooku it euh, bokk na ci ñi nga xam ne ci shuhadaaw yi la kon gis nañu ñooñu léegi oh, xoolal yi xoolal yi rek bala ñu continuer mooy ne xoolal affaire yi xam nga yii nii am na ñu bari dañ naan lii de moom musiba la yi ko mu dal musiba la waaye yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xoolal xeetu yonent mi aleyhi salaatu salaam rek ni ko suñu boroom bëgge ak ni nga xamante ne nii noonu la def ubbi bunt yu bari yoo xam ne dangay am darajaay martyr taw xam nañ la darajaay martyr moo topp ci lan ci siddiquuna yi comme la alxuraan wax nabi yii ne yëg shuhada ki siddiqun wal wa shuhada ñooñ ñépp suñu boroom daldi ubbi buntu euh, bu toll nii ñu daldi ciy àgg kon euh, beneen xadiisa ngokk léegi mu am beneen kon mu am ba léegi ci ñooñu ñu imaam alxaafiz ibn xajar ne wa taqaddama mu ne juutu na fii baabi man yankubu fi sabilillah ci bunt boobu ci saxi imaamu Buxaari mu ne xadiisu abi Maalik al-Ash'ari mu ne romb na foofu xadiisu abi Maalik al-Ash'ari marfu'an boo xam da ko yëkkati yonent bi alayhi salaatu salaam di wax yeneeni façon yoo xamante ni nit ki da ciy amee li nga xam ne mooy shahaada foofu abu Maalik al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne kon jële ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne man waqasahu farasu aw ba'iru aw ladagathu hamma aw maata ala firaashihi ala ayi hatfin sha'a Allahu ta'ala fa huwa shahid fa huwa shahid Allah e, mu ne foofu imaam mu ne e, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane man waqasahu farasu képp koo xamante ne ni aw fasam moo ko wéq mu faatu mooy euh, ci aj ga gis nga waaja kii woon ar-rajulu alladhi waqasathu dabbatu waaja nga xam ne euh, fasam moo ko moo ko wéqoon mu génn àddina te yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon na ko euh, waajal toppatoo ko ak yére yi nga xam ne moom la doon armaale ndax fa innahu yub'athu yawmal qiyaamati mulabbiya ndax moom waa ji bu génnee àddina bu bu bu dekkee yawmal qiyaam day dekki naan allah labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku laa sharika lak yeneen ci ma lay saat saam kooku uh, kii wam moo ko moo ko pàddoon mooy moo ko wéq euh, euh, géléemam walla fasam wala yooyu wala mbaamam moo ko wéq mu génn àddina loolu moo ko moo ko euh, moo tax mu génn àddina yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne ndax moom bu gé bu génnee denc leen ko suul leen ko ak yére almaan ndax moom noonu bu génn bu ñëw bu dekkee day wax loolu lay wax waaw ah kon mu ne kon ci xadis boobu mu ne kon koo xam ne fasam moo ko wéq man bu dabbatu farasu man waqasahu farasu koo xamante ne fasam moo ko wéq aw ba'iruhu walla géléemam moo xam fasam moo ko wéq walla géléemam moo ko wéq aw ladghatu hamma walla euh, lii daal di koy màtt mooy mooy jaan walla yooyu noonu nga xam ne dañu am venin nga xam ne bu ñu la màttee moom nga jaare fa mu ne kooku mooy dox ci suuf seeg yooyu di lor nit ñi mu ne wala kooku noonu daldi di koy lu mel noonu mooy jaan daal koy daldi di koy euh, euh, euh, mu tuddati daal di koy mat aw la daxatu mooy fet mooy moo xam jiit la ndax jiit fett jiit man na itam jiit fett ko wala yooyu mu ne aw maata ala firaashi wala mu génn ci mu génn àddina ci kaw lala ndax yonent mi alei satu salaam na ci xadiis bu ne muslim rahmatullah aley man sa'ala allahu shahaada bi xaq ataa ataahu ala firaashi aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na képp koo xamante ne nii dafa faatu ci yoonu ci ci ci ci euh, man maata euh, man sa'alallahu shahaada bi xaq képp koo xamante ne danga ñaan sa boroom nga am darajaay martyr ci dëgg allahu nag alamul kaadiba min as-saadiq buur yàlla nag sa man di man lool manu toog rek mooy ne bu ma toogee rek di ko wax noonu comme que naa ko wax noonu gëw ma ci dara waaye shahada fan man waxuma la dara bés bu fi xaret amoon man ma jaar ne daal di seeti fu ma jaar ndax bu ñu waay bàyyi leen li yeen di wax laa wax kooku taxul ñuy wax mais buur yàlla xamoo tax mu ne bi xaq ci dëgg mu ne kooku buur yàlla dina ko yëkkati jox ko darajaay shahid même bu dee même bu dee ne dafa génn àddina ci kaw lalam même bu dee ci kaw lalam looloo taxoon Seydina Omar ibn al-Khattab doon ñaan ñaaram ba buur yàlla dama lay ñaan shahaada fii nii ci bëkku sa sa sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax saxaaba yi ñoo Abdullah ibn Omar ak yooyu radiyallahu anhu da leen a ñaan way Seydina Omar lu muy wax ni mooy ne Medina xalaatoo xare booy jamono yooyu xare yi ci biti la doon am yooyu surtout fi l'islam amee dool xam nga Uhud yi sax manoon na ne gis dinañ gis Xandaq ak ah muy Ahzab bi gaa yi ñëwee ba nar leen rey ci biir nii jamono ji nga xam ne xilaafa gi ni mu amee doole ubbi dëkk yu bari ay Iraq yooyu yépp dugg Misra fii yépp ñu dugg ci naka mu nekk ason son apogée lan lañuy xalaat fii xare di fi am ba Seydina Omar di génn àddina fii ci biir dëkk bi nekk am darajaay shahaada waaye waajaa ko rey nan la génn àddina ci ci lalam ci lalam lalam mooy suuf si mu tëddoon gisoon nañu ko kon naan Seydina Abu doom ji te dindil sama sama ta sama bopp bi nga teg sa sa sa sa sa sa sa pooj bi te teg ko ci suuf waaw mu nekk mina shuhada moom Seydina Umar ibn al te loolu la Yonent bi alayhi salaatu wa waxoon ba mu yéegee Hira Hira yëngu mu ne ko usbut Hira yemal yow Hira te nga xam ne newul ci sa kaw kurul Yonent Siddiq Seydina Abu Bakar ak shahid te Seydina Omar nga fa wax Seydina Ali Seydina Talha Seydina Zubayr ñoo ñépp ñu faat ñépp ñépp ñu ay shuhadaaw muy boo jëlee Seydina Omar Seydina Ousmane tamit mu nga fa wax jëm ci suuf Seydina Ali Seydina Ousmane ibn Affan ak Seydina Talha ibn Ubaydillah Talha ibnu ubaydillah radiyallahu anil jamii kon e, mooy kon li mu ne aw maata ala firaashi ala ay hatfin shaa ak nu mu faatoo ci lalam fa huwa shahid kooku shahid la allahu akbar moo tax gis nga yéene fi muy yóbbu nit fi muy yóbbu nit man sa'ala allahu shahaada bi xaq buur yàlla dina ko yóbbu ci martabaay suhadaa uy même bu dee ne kaw lalam la tëdd faatu ay njabootam wër ko moo xam hôpital la faatoo ay njabootam wër ko kooku mu am darajaay ku nekk ca xare ba xeex ba génn àddina kon yeneen beneen xadiisa ngoog e, e, as as sillu as sillu xam sànq na mu ko tudd waxuma lan lay tekki mooy xadis bi ñu jóge sànq ndax imaam alxaafis dane wa huwa bi kasril mooma law tashdidil lam mais joxewul li muy tekki mais asillu mooy kii genre euh, mooy comme façon feebar bi ñu la waxoon sànq këne day jàpp poumon yi nit ki di sëqat xam nga tey loolu asillu moom lañuy en tout cas jamono ji dañ koy woowe tuberculose mooy tuberculose yi nga xam ne pulmonaire la day jàpp sa kii poumon yi voilà loolu loolu dama ko tudd noonu dem mooy asillu voilà bi mu wax noonu mooy xadiis bi ñu jógoon bi mu naan yéen lan ngeen jàppe shahid ñu ne ko ki féete ci ah, ki dee ci toolu xare mu ne kon de sama shuhada samay sama sama xeet tuuti nañu mu ne leen Uh, alqatlu fi sabilillah shahaada wattaawunu shahaada wannufasaa shahaada walxarqu shahaada walgarqu shahaada wasillu shahaada wala walbatnu shahaada mooy uh, kii la tuberculose la tuberculose pulmonaire yi dal ci kii ku génn àddina ci lool huwa mina shuhada ba léegi ci shuhada kon am na ñu gisagul ne mu ñëw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yeneen xadiis yoo xamante ne nii imaam at-Tabaraani ama ad-Daaraqutni imaam ad-Daaraqutni daal dina koy wéral comme li imaam al-Haafiz ibn Hajar wax mu ne wa saxaxa ad-Daaraqutni min xadiis ibn Umar mawt al-gariib shahaada mu ne imaam ad-Daaraqutni de wéral na xadiis boo xam ne xadiis seydna Abdullah ibn Umar la radiyallahu anhu mu ne mawtul garibi ki nga xam ne mooy étranger bu génn àddina ca nekk étranger am shahaada loolu ak martyr la moom day am darajaay martyr Allahu akbar Allah mu ne imaam al-Haafiz mu ne wal ibn Hibbaan min xadiis Abi Hurayra man maata muraabitan maata shahiida mu ne imaam ibn Hibbaan soloo ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ba léegi mu lay limal ñi nga xam ne ñoo am darajaay martyr ci lislaam mu ne képp koo xam ne maata muraabitan dafa faatu fekk mu ngi takk jëm ci xare loolu mooy al muraabit muraabituuna yi foofu lañ jóge wax naa la ne am nañu ne moowu marabu foofu la bi moo tax ma ne la ma waxoon la ne xoolal rek gàpp bu rëy bi am ñun nga xam ne buñ jàppee ñu naan l'islam suufi l'islam marabu yi ñoom ñoom c'est la xamuñ yooyu ak lu lu ñàng-ñàng garaawul ñoom ñoom ci spirituel gi rek lañ ne ñoom moom yëfi àddina yi eh, yëfi àddina yi yonent bi alayhi salaatu salaam jiitewul woon réew yi jiitewul woonum réew te mooy moom moo gën ñépp ñépp moom la ñuy jiitewul woon yooyu di dem ci xare yooyu bu ko waree bu dee dafa war kay ñu def lool la mais nekk fi l'islam soufi lislaam salafis yi fi amalgame yooyu nga xam ne ñu xamul daraa koy wax ndax marabu yooyu ngay wax sëriñ si ñoom ñi leen tudd ak fi ñu jógee ci seen ñooñu ñooñu murabituuna yi loolu lañ doon liggéey jaamu yàlla nekk ci jàkka yi ci teggu jàkka yi bu xare jotee ñu dem loolu lañ doon liggéey almuraabit mooy ki takk jëm ci xare ku def loolu maata shahidan mu gaañu ci yoon bi kooku noonu maata shahidan loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon xadiis bi ne ci saxiix yi ba mu jógee keroog Tabuk inna bil madinati rijaalan maa salaknaa waadiyan maa qata'tum waadiyan wala salaktum sha'ban illaa kaanu ma'akum shaarakuukum fil ajr ñu ne wa kayfa dhalika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala xabasahumul udhuru keroog bi ñu jógee Xunayni li ma naan Xunayni Tabuk ghazwatu Tabuk ah Tabuk Tabuk ak seeguñ ci mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne eh, eh, dafa dañu jóge ñu ñëw ba ci ba ci ba ci bay dugg ci Medina yonent mi alei saatu salaam nag bu ma soon a génn nii bay dugg Medina day kontaan foo ko takk weesu na kontaan <laughs> waaye Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu <laughs> loolu la doon wax danañ Uhud bii nii montagne la boo xam ne dañoo bëgg ñun ñu bëgg ko waaw waaw aljabalu yuhibbu naam aljabalu yuhibbu même bu dee ne loolu boo demee ci boroom xam-xam ne am na ñaan mooy waa ñi dëkk Uhud ñi jege foofu mooy waalul Medina la ci jublu waaye li gën a dëgër insha allah mooy ne montagne bi ci boppam lay wax nam waxe woon Hira usbut Hira Hira yemal ndax yonent bi alei saatu salaam <laughs> mooy ne moom du du ñun comme sama classe gi ñun ay nit yi ay ñun nit ñëpp sax mënuñoo wax ak ñun <laughs> il suffit nga wax anglais rek man moom bare naa ci wax ji <laughs> li ngay wax moom moo ki mandarin wa ma niroo ci man lu dul ay ay ay ay ay yi nga xam ne moom moom la ñépp a xam moom ay please yooyu moom daanaka moom ñépp a ko xam yooyu daal man xam naa ko <laughs> please moom bu ma jéemoon mooy mooy nga ji mooy buñ lay ñaan leen na la defal ma lii please <laughs> demal ma lii please yooyu moom xam naa waaye xam nga loolu wooy yonent bi alei satu salaam mooy ni même chose yi doon wax ak moom waxoon nañ la keroog gélé moo géléem ga ba ba Seyna bu Bakar naan naan ko yonent bi alei satu salaam defal attention ndax géléem gi dafa dafa màmm mun a ko bal yow non loolu ci tafsir bi lañ ko waxoon suratur suratur suratul waaqi'a suuratul waaqia wala suuratul rahmaan jàppatuma ban ah, mu ne mu ne gëléem mu ñëw déglu gëléem gi gëléem gi mel ni mel ni koy communiquer gëléem gi après mu ñëw wax boroom gëléem gi li tax gëléem gi rétif di def nii di bajantu di def li loo gis nañ garab ga waaja na ko man moom gis nga bala ma laa gëm moom garab gii danga koy woo mu ñëw ba ci yow mu woo ko gis nañ léegi usbut xiraa xiraa toogal yemal dalal dalal fii Uhud loolu la wax te xadiis boobu moom la imaam al Buxaari mujje ci kitaabu al Magaazi bi muy wax ci xare Uhud moom la mujje jabalun Uhud jabalun yuhibbunaa wa nuhibbu mu ne Uhud yonent bi alayhi salaatu salaam moo na imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dafa def baabu Uhudun jabalun yuhibbunaa wa nuhibbu qaala huwa Abbaas ibn Sahl an Abi Humayd an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne de kii la montagne la boo xam ne dañoo bëgg ñu bëgg ko mu ne imaam Abbaas mu jëla ko ci Abu ko ci Seydina Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu man axada hada al ilma min an ah, kon eh, yonent bi alayhi salaatu salaam kon ne woon Uhud kon mooy yooyu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam day wax ak yooyu da doon kontaan kontaan bu doon dugg Medina kontaan bu jóg jéggi dayo la doon kontaan bu jóge ci bitin yi bay déggu si day lay la yaa subhaanallah <laughs> ah, ci la ne ba muy dugg si nag ci la ne woon keroog Tabuk que ni am na Medina ñoo xam ne inna bil madinati rijaala eh, am na Medina ñoo xamante ne nii ay nit ñoo xam ne ay góor yoo xam ne maa salaktum waadiyan wa maa qata'tum sha'ban du ngeen dugg dugguñu benn xur ci suñu voyage ak Tabuk ni mu mettee buñ ci agsee dinañ ko gis insha allah lool nag mooy xare xare yim xare bi mujj gazwatu Tabuk insha allah Tabuk fële ca réewu réewu Sham ca bilaadu Sham mu ne am na Medina gis nga Medina am na ñu fi nekk ñoo xamante ni nii tugguñu benn xur te xottiwuñu benn yenn yenn distance amul benn xur woo xam ne soobu nañ fa dugg fa tay ba dem ba ñuy bisee nii lu dul ne ñoom amul dara lu ñu am ci loolu lu tiyaaba lu dul ne ñoom ñoo nekk biir Medina am nañ du toll noonu ci tiyaaba saxaaba yi radiyallahu anhu daal di jaaxle ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam mais waaw loolu nan la nan doo ñu leeral loolu nan la demee te ñoom génnuñu Medina mu ne xabasahumul udhr ñooñu ngànt moo leen téye ngànt moo tax ñoom ñëwuñu waaye du mooy ne seen yéene yépp a ngi ñun ak ñun moo tax billahi an niya niyatul mu'min xayrun min amali yéene nit ku gëm moo gën moo gën jëfam mais ñun nag buñ ko déggee dégginu wolof moom baaxul moom mooy wax jooju noonu dégginu wolof bi moom baaxul ndax après moom loolu day tax mu toog du def dara te naan yéene yéene xol rekk am solo xol am solo waat naa ne sama xol bii ni mu selle te yàlla xam na ne min adna sil ad min adna sil adin al al al al alinaas yi gën a yi gina a yi gën salte ci xol xolam ci la ndax koo koo dégg muy wax lool mooy daa am lu muy nëbb moo tax muy wax lool kenn du ne sama xol daa rafet déedéet ku tusakku anfusakum bu leen di setal seen bopp di di seen bopp di sellal seen bopp huwa a'lamu bi man ittaqa buur yàlla moo gën a xam ki ko ragal dëgg dëgg dëgg kon loolu pour wax la ne lim ne al man maata murabitan maata shahidan muy xadiis sayna Abu Hurayra boobu képp koo xam ne dafa faatu ci ribaat takk xare nekk ci yoon wi génn àddina moo xam kooku noonu shahid la ah imaam alxaafis mu ne te loolu tudd nañ ko léegi mu ne imaam altabaraani soloo na ci xadiis sayna abdullah ibn abbas bi naan nit koo xam ne yamuutu ala firaashihi fi sabilillah nit koo xamante ne ni dafa faatu ci lalam ci yoonu yàlla shahiid ah am na ba léegi mu wax ne ci xadiis sayna Abdullah ibn Abbaas wax da ko yëkkati mu ne walladi yaftarisuhu sab'u wal xaaru an dabbati ainsi de suite ak yim ci te wa saaxibul hadmi wa saaxibul wasaaxi wa dhaatil janbi ñooñ ñépp mu ne ñooñu shahid la mu ne ki nga xam ne yaftarisu sabon mooy nit ki nga xam ne nekk kii njaay àll yi ñoo ko jàpp gayndeek ay bukkeek walla ay sedd ñoo ko jàpp pour daal di koy reere walla ñu njogonaloo ko kooku noonu mu ne kooku noonu shahid ku gaynde fàdd nit kuy promener di di def promenade di def euh, nu mu tuddati loolu randonnée waay waay ba mbëkkante genn gaynde gu xiif gaynde gi daal di koy njogonaloo walla mu daal di koy reere keroog mu ne kooku noonu noonu ki gaynde padd shahid kooku shahid la mu ne wal xaaru an dàbbati shahid koo xam ne dafa jóge ci kaw war waayam wadd génn àddina kooku shahid la kooku shahid la kon loolu mooy quatorze yi nga xam ne moom la imaam alxaafis indi ci fatxul baari raxmatullah aley am na nag ci yeneeni riwaay yoo xam ne comme riwaay imaam ibn Mas'ud bi yooyu cité na ko après mu ne bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la te loolooy tax mu nekk quinze mu ne man yataraddaa min ru'uusil jibaali wa ta'kuluhu as-sibaa wa yaghraqu fil bixaar la shahiidun inda allah a mu ne moom imaam alxaafiz mu ne kon ci loolu at-Tabaraani moo ko solo imaam at-Tabaraani rahmatullah alayhi ci xadiis boo xam ne nee na bu Abdullah ibn Mas'ud bu sanadam wér na muy càllale yonent bi alayhi salaatu salaam ne man yataradda min ru'usil jibaal képp koo xam ne dafa jóge ci kaw montagne yi mooy moom ca njombaxtalu montagne yi koo xam ne ci montagne bi la jóge daanu yataradda mooy koo ci kaw di wadd min ca ca njombaxtalu montagne ya kooku it shahid la wa si wa ta'kuluhu ak koo xam ne gaynde yee ko lekk walla ndeg meen ci yooyu njaay àll yi wa yaghriqu fil bahri bihaari koo xam ne dafa dafa lii tekkiwul ne benn nit bi la lii yëpp dal non <laughs> mooy xam nga ay wala def mais wayooy tekkiwul ne euh, koo xam ne dafa wadde ci ci ci njombaxtalu kii ba montagne ya après kooku mooy dee na <laughs> kooku mënoo ñaan ne wa ta'kulu sibaaw après gaynde gi ñëw mal après loolu malgré loolu wa ta'kulu sibaaw gaynde yi wala segg yi daal di koy lekk wa yaghraqu fil bahri ginnaaw bi ñu ko lekkee waa ji it daal di daal di waat euh, lap ci diggee ji la déedéet <laughs> loolu lii mooy ku ci nekk <laughs> wayi du pour loolu du pour ne benn nit bi la mooy ne dalaa bëgg a wax ne ku nekk ci ñii ñoo bokk même àtte ndax fii def iqtiraan bi day am doole euh, muy wayooyu conjonction de coordination yooyu kon mu ne ñooñu ñépp shahid lañu kon ku jóge ci kaw wadd ci kaw montagne yi waxuñu ko xaru ah waaw foog naa loolu moom tout le monde a ni xaru taxul ñuy wax léegi nag imam alxaafis rahmatullah alayhi bi mu bi mu euh, cité xadiis yi nga gis ne yépp a wér yi ñu fi wax yépp léegi mu ne am na nag yeneen yoo xamante ne ni am na yeneen mu ne waradat ahadiisu uxra fi umurin uxra lam a'ruj alayha li da'fiha am na yoo xamante ne ni eh, am na yeneen xadiis yoo xam ne yu ñëw di wax ci yeneen sabab yoo xam ne ñooy waral que ne eh, loolu la waaye man nekkuma fi di ko indi ndax dañoo wérul moo tax seenu ñàkk wér kon mooy ne bul foog ne moom daale liy wér laa indi quatorze mais yi ma dajale ci wér yi ma gis vingt mooy am na yu bari yum gis yoo xamante ne ni moom indiwu ko waaye ndax nee na ndax nee na yooyu noonu fi moom daal wérul wérul voilà euh, euh, lu ma wax lam enrij non lam o enrij da arraja alayhi loolu arraja alayhi voilà lam o enrij alayhi newuma fi li di eh, alayha li daafiha ndax li nga xamante ne nii mooy ak wéradéem kon léegi eh, léegi nañ def récapitulatif ginnaaw bi ñu gisee ji léegi nañ jël kon lim lim leen kon gis na yonent bi alayhi salaatu salaam ne saaxibu zaatil bi mooy ki nga xamante ne nii dafa am feebar boobu ñu la waxoon feebar bu metti nga xam ne day ñëw ba buy noyyi mel ni dënn bi day lakk nga dégg nu muy gën a noyyi mbir yi di gën a metti kooku benn la ne euh, kiiw pul pul euh, respiratoire yi mooy organe respiratoire yi lay affecté waaw ba ni nga xamante ne nii waa yi buy noyyi mbir yi di gën a metti mu boole ko ab sëq soal soal mooy tuu ak fièvre kon kooku mooy ko njëkk kenn ngoog bokk wal mar'atu tamutu bi jumaa gis nañ kooku ndaw soo xam ne da doon joxe da doon da doon wasin moo xam doom ji dafa faat moom bi muy faatu doom ji ci biir bi wala après kon déewa ngo al al mabtuunu ki nga xam ne biiram moo metti mooy façon bi ñu la waxoon sànq muy funkeeg yooyu biir buy metti ci la génn àddina wal mat'unu kat mooy ki nga xamante ne pestiféré peste moo ko rey wal xariqu ki nga xam ne dafa lab wa saaxibul hadmi ki nga xamante ne mooy dafa am lu jóge ci kaw wadd ci kawam plafond bomb buñ fëgg mu génn àddina wa saaxibul hadmi kooku it shahid la ah, kon sii sa ngook septième bi ah, waxoon nañ la as as sillu kooku mooy tuberculose nga xam ne ñooy jal ñooy poumon yi moom bële ñoo niroo moom bi ñu la wax sànq saaxibu zaatul jan saaxibul jan bi kooku saaxibul jan bi kooku dañ ko al junab kooku noonu bokk kii ñoo bokk mooy poumon yi ñooy am problème ah, léegi kon six six ngoog sept bi ki nga xam ne te loolu moom c'est une ki nga xam ne maatu fi sabilillah moom dafa génn àddina ci yoonu yàlla mooy dafa xare ñu faat ko te yàlla ci yoonu yàlla kooku shahid la huitième bi koo xamante ne man waqasahu farasu aw ba'iru ki nga xam ne euh, fasam wala géléemam moo ko wéq mu faatu ak ki nga xamante ne daa am jiit moo ko fett wala yi nga xam ne dañuy fetaate di màttaate ci lañ ko ci comme jaan yeeg yooyu mu génn àddina dixième koo xamante ne dafa faatu ci kaw lalam waaye yée ñaanoon yàlla darajaay shahid voilà kooku ci la onzième bi mooy xadiis seydna abdullah ibn omar bi radiyallahu anhu da Daaraqutni muy ki nga xam ne étranger la dafa nekk ci tukki koo xam ne ab étranger la boo xam dafa génn àddina tumuranke koo xam dafa tumuranke génn àddina douzième bi ki nga xam ne dafa nekk muraabit takk xeex xare waaye laata muy àgg génn na àddina treizième bi koo xamante ne nii gaynde yi ñoo ko reere wala ñoo ko añe wala ñoo ko ñogonaloo man yaftarisu sabon ki nga xam ne daal ñoom ñoo ko rey ñoo ko pàdd moo xam sax dañ koo lekk wala dañ koo rey ba ko fa ak ki nga xam ne dafa jóge wal xaaru an daabati ki jóge ci kaw fasam wadd wala kaw daal war waayam wadd quinzième ki nga xam ne dafa jóge ci ruusul jibaal dafa jóge ci kaw montagne yi daal di ab daal di euh, wadd daanu te tayu ko ñooñu ñépp ñii quinze angoog ñoo xam ne ko ñii ñépp ay shahid lañ yaa subhaanallah moo tax imaam ibn tiin comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar daldi nettalee mu ne haadihi kulluha maytaatun fiiha shiddatu tafaddulullah shidd fiiha shiddatu tafaddulillah ala ummati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi an ja'alaha tamxiisan li dunubihim wa ziyaadatan fi ujurihim yuballighuhum biha maratiba shuhada imaam ibn tiin rahmatullah alayhi mu ne lii lépp ay façon faatu la yoo xam ne day wone taru ngëneel bu yàlla ngënele xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yeneen xeet yi ba mu def façon faatu yi nga xam ne bokkul ak sax boo ci génnee faatu ci toolu xare nga xam ne da koo def tamxiisan li dunubihim ngir daldi leen fóot raxas ci seeni bàkkaar moo tax feebar ah subhaanallah moo lay foo ñuy am esprit boobu boo feebaree au lieu ngi gi saalit kii dangay kontaan wala nga feebar muy lu metti kontaante googu yóbbu la ngay jooy comme li shérif bi doon wax radiyallahu anhu <laughs> waa ji dafa aarif bi dafa kii feebar di jooy mu ne yàlla ndax danga ma teg mbir mi ngir bëgg ma jooy kon nag damay jooy allahu akbar walla ni mu gise loolu affaire yooyu ñun jàpp ne waya dina tukki ne waay waay waay ndekete yoo tam xii sax buur yàlla da ko def ngir fóot la loolu liñ ci amee loo xam ne yow sa jëfi bopp rek mayu la ko sa jëfi bopp mayu la ko comme l'imam Ibn al-Qayyim doon wax ci wàllu shahaada bi naan yuur yàlla day am ne nit ki ngay jëfam du ko may lii mu may ko mu dee ci toolu xare doo xam ne lii nag moo koy may waaye façon yii tamit moo tax mu ne tamxiis nga xam ne day fóot nit ki di ko sellal di ko ci zunubihim ci seen bàkkaar xeetu yonente mi alayhi salaatu wa ziyaadatan fi ujurim ba pare di yokku seen pay yi leen yàlla war a fay wa yuballighuhum mu àggale leen ci jotale leen ci biha maratiba shuhada ñu amee ci martabaay ñi nga xam ne ñooy martir la waaye ginnaaw nag bi ñu sutee ñii waa léegi est ñii ñi ñépp ñoom ñoo yem àtte xam nga dañ ne woon nii lay dem mooy dañuy citer yeneen façon martyr après ñu poser benn question wam dañ ci war a tontu mooy est-ce que ñoom ñépp ñoo yem àtte bu dee waaw wala déet après bu dee bu yemuñ àtte ñu xool kon nan mooy àtte yi ñi nga xam ne nag ñoom ñoom ñoo ñoom lañ nekk nii ndax shuhadaa u Uhud lañ ne bu dee ñoo yem àtte yi bon ñu xawloo mooy nag léegi kon la suite mooy pour bii di ñëw insha allah kon loolu la ñuy gis mooy léegi ginnaaw liñ limee yi wax naa la ëpp na lii fuuf wax naa la ne imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi lim ci def mais ñun dañuy yem fii ndax gaaw nga gis nga lii nii rek bari na bu buñ naroon a jël loolu lépp mooy ne mënoon nañuy dem ay jataay jataay mais allah lii doy na léegi mooy ginnaaw bu ñu xamee lii ginnaaw bu ñu xamee lii walillahi alhamdu wal minna yaa subhaanallah kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yaa subhaanallah gis nga suñu boroom te nag loolu book goog amewuñ ko lu dul ci suñu te alayhi salaatu wassalaam xam nga dañuy misaal dañuy misaal train train yi train yi train yi mooy bu jëlee train yi mille neuf cent yooyu nga xam ne moom ñun lañ yor Afrique ba bu ma nee Afrique Sénégal laa ci jublu man foofu laa xam mais gis nga Maroc ñu ngay ami TGV ak yooyu bu ñu jëlee train ak euh, ak TER fii France TER benn train train express yooyu régional nga xam ne ak daw gaaw taxu koo gaaw <laughs> bon léegi nga jël kooku teg jël train boo xam ne mooy ca train yu njëkkee mille sept cent yooyu nga teg non mille huit cent côté révolution industrielle après nga jël TGV jël yooyu nga teg teg ay cinq raay ku nekk train bu nekk taxaw ñu joxe top départ am ñu dugg ci TGV bi wala LGV xam nga am na sax yu gën a nga ak train japonais yi électro yooyu nga xam ne sawaay magnétique yi ñoo koy dawal gaa yi yooyu yooyu bokk du daw ci raay nga xam ne ñoo gën a gaaw TGV bu français yi mooy ne ñu jël mbooloo dugal ci dugal ci benn bi gën a gaaw yeneen ñu dugal ci yeneen yi léegi top départ ñu daw léegi damay laaj est-ce que ngóoraat ba ñi gën a gaawle ñi dugg bi gën a gaaw raw ñooñu est-ce que seen ngóora la wala déet ce que ñoom am nañ mérite ci le fait que ñoom ñu ngi ci dañ leen a placer ci train bi te amuñ ci benn choix mooy dañ leen di jël rek te yàllaay ji loolu nag walillahi almathalul a'la loolu la yonent yépp mel mooy ne yonent bi alayhi salaam ni mu jegee boroomam gin koo jege ñépp xee tamit noonu la gën a jegee borom bi xeet yi fi jaar yépp te loolu ñu ko amee ci moom ndax ku ànd ak moom koo xam ne ci xeetam nga bokk ni e ni LG terrain japonais bi gën a ci des mooy bi gën a gaaw rek la mooy ne ñun amuñu benn mu ne amuñ dara lu ñuy tagge moo tax ku dof rek wala ku kanna su mooy jàpp na yow da nga am mérite amoo mérite balil fadlu kulluhu lillah mérite bi lépp lépp lépp lépp buur yàllaa rek moom nag fadlullahi la de yutihi man yasha wallahu dhul fadli alim dhalika fadlullah loolu la wax suratul hadid dhalika gis nga ma nee lii fadlullahi mooy gëneelu mooy gëneelu yàlla yutti moo koy jox man yasha ku ko soob nag la koy jox te buur yàlla mooy boroom gëneel gu kare gi gu rëy gi gu màgg gi al gu màgg gi kon nag allahumma ñun de jox nañu ci ngëneel gi ba ñu boolee ci xeet yonent bi alayhi saatu wasalaam léegi nag dañuy delluwaat di la nga boole ñu nag ci xawaasu nabiyik wa xawaasuk boole ñi nga xam ne ñooy say exclusivité yonent bi saat salaatu wasalaam ak yow borom bi subhaanahu wa wa ma dhalika ala bi aziz loolu jafewul yàlla bu kenn toog naan noo man bokk na ci yée loolu cours des grands la loolu kay ah, yooyu yi la ak gars ñoo ñoo ñu ngi leen jege pourquoi pas yow buur yàlla nee na lii sama ngëneel la maa koy joxe te wàññiwu ko dara wàññiwu ko dara yokku ko dara waaye doo ko ñaan ñaanal tey góor-góorlu rek ñun de loolu la ñaan suñu borom kon nag gis nga lu xeetu yonent mi alei saatu salaam ni li ñu am yëpp lii nii lépp lii mooy koo xam ne feebar ko dal mu tëdd njabootam di ko jéem a faj moom mu jéem a faju di fii génn àddina yeneen ci ma lay saab saab suñu borom yëkkati la boole la nga am darajaay martyr ku faatu ci toolu xare toolu xare waaye xam nañ ne yombul waay même bu dee da ngay doose ji sax yombul ndax mooy ne man nga faa dee même bu dee da ngay doose ji ngir ñu xam ne tu es le sniper le plus grand de tous temps it xam nga ne loolu yombul am ah. kon nag bu ñu suñu borom boolee nag def yi yëpp muy bunt yoo xamante ni ni buntu am daraja joon nga xam ne moo toog ci siddiqiya ginnaaw an nubuwa as-siddiqiya mu teggu ji ash-shuhada ash-shahada loolu loolu woo kon nag alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wasala wasalaatu wasalaamu ala rasulillah kon xam naa dañuy yem foofu bii ni nga insha ñu daal di àggale tey nag damaa xaw bon peut-être <laughs> di ngeen ko seetlu ci kii bi ngeen ko remarqué tuuti mooy bon loolu la yàlla def ah, mooy que kon bii di ñu insha allah ginnaaw bi ñu limee yi ñu xool est-ce que ñoom ak ku faatu ci toolu xare ginnaaw bi ñu xamee ne ñoom ay shahid lañ est ñoom ñépp ñoo yem loolu la ñuy gis bii di ñëw bu ñu après ñu xool nag lan mooy àttee shuhadaa yi ak lan lañ leen di taxawoo ci lislaam inshaa allah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala wa ala wa sahbihi ajma'in